inna fi xalqi samaawaati wal ard ah waxtilaafi layli wan nahaar la aayaatin li ulil albaab alladhiina yadhkuruuna allaha qiyaaman wa qu'uudan wa alaa junuubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samaawaati wal ard rabbanaa maa xalaqta haadhaa baatilan subhaanaka subhaanaka ba ni aayay jeex après mu ne Yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne ah, mu ne waylun liman qara'ahunna walam yatta'iz bihinna waylun liman qara'ahunna walam yatta'iz bihinna waylun liman qara'ahunna walam yatta'iz bihinna ah mu ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam bi mu jógee mu jàng aaya yooyu nekk ci fin wu suuratu Ali Imran ci côté fin bi paa ci yi ko mujje muy aaya 190 euh, bi inna fi xalqi samawati wal ard nekk na ci li nga xam ne mooy binduk asamaan ak suuf hein waxtilaafi layli wal nahaar ak jàllar gi nga xam ne moom la guddeeg bëccëg di jàllar bi wante bu liy ñëwee beneen bi ñëw bu buy jeexee beneen bi ñëw hein la aayatin dëgg-dëgg ay màndarga yuy wane ne buur yàlla wallahi mooy ki bind waaw mooy alxaaliqu te ki nga xam ne moom mooy yelloo ñu jaamu ko keneen ku dul moom yelloowul loolu le la aayatin li ulil albaab waaye nag ñeel kat li ulil albaab ñi nga xam ne hein mooy ñi nga xamante ne nii ñooy boroom xel yi nga xamante ne nii seen xel day day day day nàcc mooy ñoom dañuy xalaat waaw mooy ñan alladina ñi nga xam ne yadhkuruna allaha qiyaaman wa qu'uda dañuy tudd yàlla qiyaaman moo xam ñu fekk ñu taxaw wa qu'udan wala ñu ñu ñu toog wa ala junubihim wala ñu nekk ñu teg seen wet yi ah wayatafakkaruna te ñuy xalaat ah wayatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard te ñuy settantal ah, ci mbind mi nga xam ne fii xalqi samawati wal ard ci mbind mi nga xam ne moom la suñu boroom bind asamaan ak suuf waaw moo tax yeneen tubaab yi saa doon leen invité ñuy xalaat ci buur li buur yàlla bind mais pas ci zaatullah déedéet mooy buur yàlla. rabbana ñu naan rabbana ee eh, suñu borom. maa xalakt haadaa baatila waaw yeneen tubaab yi saa saam dañ doon invité ñuy ñuy ñuy xalaat ci li nga xam ne moom mooy mbindum yàlla mi mais pas yàlla nekk nekk borom bi subhaanahu wa taala ci boppam parce que buur yàlla loo xalaat ba foog ne nii la mel melut noonu waaw waaw loo yaakaar ne nii la laysa ka mis ka ka mislihi shay waaw amul lenn loo xam ne lu nureet mislam amul sax lu mel noonu amul dara lu mel ni moom moo tax mooy dangay xalaat ci mbindum yàlla waaw li ngay gise ci mbindum yàlla mi ni mu taxawale asamaan taxawal suuf mais indi fi nit ñi nit ñi ci boppam ni ñu wutee ngay gis à travers lool turu yàlla yeeg melo bi waaw ngay gis à travers mbindam mi ni nga xam ne turu yàlla turu yàlla yi ak meloom yi ni muy ni ni ni nga xam ne noonu la feeñe ci mbindeefa mi waaye noonu tamit lay feeñe à travers dogal yi muy def bu neexee nga xam ne ah, <laughs> ah lii de buur yàlla mi nga xamante ni nii mooy al mun'im boo muy xéewal xéewal bi doo ko jàppe comme li ñu wax keroog sa effort bopp hooy man loona ñàkk demee nii parce que man ak ki ma doon déedéet da xam ne affaire bi lenn la dangay xam ne affaire bi lenn la mooy ne buur yàlla mi nga xam ne al mun'im al mun'im doone man sama affaire bopp mais da ngay xam ne allah mi nga xam ne mooy al mooy xéewalaate ah moo moo moo may wan boppam ci lii xéewal gii mu ma defal li yabluwani a ashkuru am ak akfur waaw lii nii du dara waaw bu dee xéewalu wër gu yaram du ne man pare je un grand sportif je fais gaffe ci sama alimentation ak yooyu moo tax vraiment moo tax bon man je je regarde est-ce que li may lekk c'est bien kii voilà di loolu bul foog ne loolu moo lay may santé de kii maye santé mooy Allah nga xam ne xéewalu santé ma gis à travers xéewalu santé gi ma am ma gis ci almunaam bu ma mënee am xéewalu ah alal wala xéewalu xam-xam wala yooyu may gis bu xam-xam ma gis ne kii al allaamul ghuyub al alim ah al alim moo may moo ma moo ma moo ma moo may feeñu ci lii ainsi de suite nga xam ne yow mbir yi lu lu ñëw rek bala moo agsi sax ngay gis buur yàlla à travers loolu laata muy agsi wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard waaw bu dogal bu naqari amee ah nga xam ne nag buur yàlla nag moom ma sha'a fa'al buur yàlla moo dogal te lu ko soob rekk lay def fa ma sha'a kaana wa ma lam yasha fa mumtani'un haythu kayfa sha'a ni mu ko bëgge noonu la mbir yi demee fa ma sha'a lu ko neex daal mooy nekk wa ma lam yasha fa mumtani'un lu ko xam ne neexu ko loolu du fi am man nag lii laa bëggoon buur yàlla nag namm leneen li mu nam may am waaw def naa effort mais résultat bi amaana man jàpp na moo ya néewul na ma ko fooge woon boo gisee garab yi nga gis yii nii di joxe ñam wu neex yii di joxe lu weex nga gis ci à travers lool buur yàlla subhaanahu wa taala nga xamante ne nii muy génn ci lu ko soob mooy soppandeku moom mooy kiy soppandi mbir yi di soppandeku affaire yi lépp waaw al waaw yii comme ni mu def yahabu liman yasha'u inathan wa li liman yasha'u dhukur ni muy def ku ko neex mu may la doom ju góor ko doom ju jigéen ko mu neex mu may la doom ju góor noonu tamit lay def gàncax yi bu ko neex mu def bu ko neexoon lii ah mu def ndox mi wexat ah ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bi ma'in ma'in bu ngeen jékki-jékki woon seen source d'eau yi ngeen am le Nil le Rhône fleuve Sénégal fleuve Gambie yi nga xam ne ak tamit yi jóge ci montagnes yi Himalaya ak yooyu nga xam ne ci la ak nappe phréatique yi nga xam ne ci la ndox muy jóge ba nit ñi doomu aadama yi mën a am ndox mu ñuy mu tëm tëmi mu neex mu ñoo xam ne moom la ñuy naan di ci ki mu ne ara aytum xanaa gisu ngeen in asbaha ma'ukum ghawra seen ndox yooyu yëpp bu buur yàlla ñëwoon niisal lépp nag mu dem jeex kenn gisatu ko faman ya'tikum bi ma'in ma'in ana kan moo leen di indil ndox mu neex kan moo leen indi ndox amatul dootul am kon di fàttale ku coow wa yatafakkaruna fi xalqi ci mbindam samawati wal ard asamaan ak suuf rabbana e suñu borom suuf seeg li fi nekk waaw ak suuf seeg li fi nekk ah en plus mu def fi yoo xamante ni mooy da ngay gis con yu contraire yi mu neex naqari njool gàtt mooy opposé yi ah nga gis ci à travers melo turu yàlla yeeg meloom yi nga xam ne ni nga xam ne noonu la nekk ki nga xam ne mooy kii kii kii kii kii kii kii kii kii kii kii xéewalaate noonu la nekk alxaabidu mooy kii xañaate tamit mooy kii ñëpp albaasitu mooy ki nga xamante ne nii mooy ku ku say mbir yaatu tàllalu moo la tàllal waaye tamit ku say mbir ngëbu moo la ngëb waaw alxaabidu albaasitu ah ad daaru waaw mooy yooyu yëpp nga gis mbir yi ah mu ne kon loolu di ci xalaat waaye tafakkaruuna ñuy bàyyi xel di xalaat di settantal fii xalqi samaawaat ci mbindum asamaan wal ard rabbana fu lay jëme ci borom bi loolu doo ko def mu nekk obstacle ci yow mais mooy borom bi ngay gis à travers rabbana e suñu borom maa xalaqta hada baatila lii de xam nañ ne bindoo asamaan ak suuf baatilan ci te ndax lan ci caaxaan te caaxaani taxu waaw afa hasibtum annama xalaqnaakum abasa wa annakum ilayna la turja'un est-ce que da ngeen a yaakaar ne afa hasibtum yéen doomu aadama yi alayhi salaatu wassalaam da ngeen yaakaar ne annama ka dëgg-dëgg xalaqnaakum ñun borom bi dañ leen a bind abasan ci kaf quoi mooy après ngeen nekk fii seen àddina yépp mu nekk affaire fo kese ah nekk ay compétition kese ci yoo xam ne lépp min ci caaxaan façon foyi bu jeex rek saison bu ne at mi ñu ñu ñu ñu ñu ñu daal di koy décomposer ci ay ci ay pox ak tamit année yi ñu def ko ci ay championnat ak yu nekk yu mel noonu ñii moom nekk ci tëgg meeg ñii nekk ci làmb yeeg ñii nekk ci fuural yeeg xawaare yeeg gumbe yeeg yooyu ñii nekk ci ci ci ci ci bëgg yeeg ak ak ak yooyu kese concert yeeg annuel yi feet yi nga xam ne euh, fu ne am nga sax feet boo xam ne ci ngay bëggee lool kese mu nekk lépp di kii commercial ngeen fodaal ba dee ngeen foog ne looloo tax buur yàlla bind leen ñu ne waa ji il était un génie un talent c'est il était après mu dee gaa yi di ko di ko utal ay hommage yooyu naan ko boy vraiment vraiment un talent vient de de de nous quitter ak yooyu loolu nga foog ne innama xalaqnaakum abasa da ngeen a foog ne ngeen a bind ci caaxaan ci loolu kese pour loolu. waay waay maa xalaqna samaawaati wal arda maa baynahuma baatila suñu borom asamaan ak suuf ak li nekk ci diggante bi ngir fo. moo tax kuy woote ci fo xamal ne waxul dëgg kooku bu la nee kaay leen ñu fo waaye ci xam ne na ci pom yi ci laa leen di jëme ci yàlla waxul dëgg de waaw. rabbana ee eh, suñu borom maa xalaqta hada baatila bindoo lii nga bind lii lépp baatilan ci ceex caaxaan taxut bindoo ko ci caaxaan te caaxaan taxut subhaanaka woo nañu sag sell woo nañu sag sori goo sori li nga xam ne moom la ñu xamul di la jéem a taqal faqinaa adaaban naar yal na nga ñu fegal yal na nga ñu préserver adaban naari mbugalam safara rabbana innaka man tudxilin naara faqad axzayta bi mu waxee aaya yooyu en tout cas aaya bii mu ne ak aaya yooyu quoi dem jàngi ci de moo dañuy bañ gën a guddal affaire bi après muy gën a kii rabbana innaka ay eh, suñu borom innaka yow man tudxilin naara képp koo xam ne dugal nga ko safara de faqad axzayta dëgg dëgg gàcceel ko allahu akbar wa ma lil zaalimiina min ansaar bokkaalekat yi tooñkatu yàlla yi mushrikuuna yi ñoom amul ku leen di dimbali fa buur yàlla ah ndax kat buur yàlla vraiment yërmandee yàlla gi nga xam ne wasi'at kulla shay bu dee ne yow façon yi nga xam ne ñoo la mën a repêcher ba duñ la buggal ah malgré même bu dee yow yow yow ñaanoo sax njéggal ndax nit mën naa bañ a ñaan njéggal buur yàlla njéggal ko lii tax nit du dem safara daa bari waaw képp nag koo xam ne yooyu yépp da ko fee dégg yooyu yépp amu ci benn bu ko concerné ba moom mu war a dugg safara vraiment faqat akhzayta dëgg-dëgg kooku gàcceel nga ko lool waaw te nag wa ma lil zalimina min tooñkat yi bokkaalekat yi amuñu ku leen di dimbali bi mu waxee aaya yooyu ak yi ci kanam après mu ne yonent bi alayhi salaam mu ne waylun liman qara'ahunna walam yatta'il bihin waylun liman qara'ahunna walam yatta'il bihin waylun liman qara'ahunna walam yatta'il bihin mu ne waylun toskare waylun xurumbugal waylun xurumbugal waylun toskare wur waylun xur wuy bér béri ca biir safara liman ñeel na képp képp koo xamante ni qara'ahunna jàng nga aaya yii walam yatta'iz bihinnata waaru woo ci loolu moo tax gravité jàng alxuraan saa nga xam li muy wax loolu beneen problème bu grave la waaw parce que en fait dalay yóbbu ngay def loo xam ne aaya yi nga doon jàng léegi nga jàng leen léegi jóg nekk ci loo xam ne ndax alxuraan bi nga doon jàng sànq mu la koy tere waaye yaa ngi ci parce que xamoo ci dara wala sax nga xam ko lii nag mooy ki loolu waxuñ bu kenn jàngal xuraan de mooy loolu suñu boroom yonent bi alayhi salaam dañu ci afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha la alquran wax ndax nit ñi dañ dul seetantal alquran moo tax képp ko laan la alquran kenn mënu koo firé kenn du ko firé les bàyyi ko mu dem kooku même bu dee ne du nit koo xam ne dañ naan ku ku ku doy waar la mais moom en fait Iblis wax ci làmmeñam taxamu waaw parce que bu dee li nga xam ne moom la suñu borom wàcce bu nekk leer bu ñu war a leerloo ñu ne la bon dundal ci àddina bi nga xam ne lépp lëndëm lépp lëndëm fi lay li lay niital mooy alquran ak sunna ne la yow nag alquran boobu war laa niital war laa nga xam ne moom nga war a topp boo doo tàmbi ci kàmbi kàmbi euh, àddina yu lëndëm yi nga xam ne boo ci pëtëxee bu la kenn bu la buur yàlla dimbaliwul safara direct nga jëm ñu ne la nag alxuraan bi lay leeral loolu bu ko bu ko jéem a xam loolu loolu mooy lu doy waar ko mooy kooku même bu nee ne ku baax la mooy ku ba bon mooy koo xam ne ku innocent la mais soit mu nekk perroquet ndax am na ñoo xam ne perroquet nañ mooy dañuy répéter lii mu dégg nit ñi wax naa alxuraan kenn mënu koo firi kan moo leen alxuraan kenn mënu man nañ koo firi kay kan moo leen kenn mënu kon mufassiruna yi te tafsir lu muy jariñ boroom xam-xam yi li ñuy jële àtte yi ñuy jële ci alquran kon lan lay jariñ kon li ñu naan alquran source la boo xam ne ci mooy première source ci ci fiqh ak ci diine nit ni muy doxee loolu naka loolu loolu loolu loolu loolu naka loolu naka la mën nekk moo tax loolu waxu ko xamul dara la waaw loolu waxu ko xamul dara la que fait ay alquran kenn mënu koo firéeg non non affaire bi c'est trop sensible c'est trop sensible kay waxu suñu borom waaw mais duñu ko firi suñu xel dañuy wax qaala allahu qaala rasul alquran firi alquran yonent ma lay saar saar firi ko saxaaba yi firi ko ñi nga xam ne ñoo habilité firi ko ñun loolu la ñuy nettali waaye du dañuy toog di xalaat naan lii la lii kon nag affaire bi il faut que ça soit très clair kon lii yonent ma lay saar saar daf ñuy invité di ñu pousser ci ñuy fat ñuy settantal alquran mu ne waylun toskare kon ñeel na liman na ku jàng nii li gën garaaw mooy ki nga xam ne moom xam na ko mooy am na capacité xam li alxuraan bi wax mais da koy jàng nii mais du ci sax bàyyi xel parce que xam dara toog di ci xalaat ndax bari na loo xam ne boo ci toogee xalaat moo tax nit ñi bari na lu ñuy def bu ñu toogoon xalaatam dootuñu doo doo ci ay caaxaan dañ koy bax mais nag iblis ci boppam moo leen dul may fu ñu toogee sax di xalaat seen cas est-ce li ñu nekk jaadu na wala jaadu kon waylun toskare ñeel na li man xalaqa li man qara'ahunna ku jàng aaya yi walam yatta'in bihinna ta waaru woo ci voilà te nag manoo cee waaroo bu dee ne bëggoo xam li ci ne li muy tekki waaw